buñ gisee Seydina Xubayb ibn yi moom gis nañ ne xoolal makaarimul axlaaq bi ñu ko jàppee prisonnier bi mu àbbee ndaw si paaka bi doomu ndaw si ñëw toog ci poojam mu teg ko ci poojam manoon nañ damay jël sama revanche de toute façon comme niñ ko waxoon quoi que je quoi que je, je fais, quoi que je fascine, quoi que je fascine ki nga xamante ne mooy ay doom non non non non mu ne ndaw si aqtula maa ana bi fa'il la af'alu dhalika insha allah ndax dangaa ragal ma rey sa doom ji dalal xelam man du koy def loolu du ma koy def loolu bu soowee yàlla xoolal xoolal rek xoolal mooy ne dalal xelu yéeféer doom ndaw soos nga xam ne ñoom ñoo ko dara exécuté mu dalal xelam lan ngay xalaat kon bu doon jullit la naka lay dalale xelam makaarimul axlaaq yooyu muy euh, teddaangay jikko yooyu ñu walle ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tax mu ànd ak sécurité bi nga xam ne ci lañ koy loolu dal mu ne ndaw si man duma rey sa doom duma rey sa doom man du ma koy def loolu même bu dee ne xam naa ne yéen a may exécuter yaa subhaanallah yaa subhaanallah beneen ba léegi ci Seydina Xubayb bu mooy ci moom la sunnaay julli ñaari ràkka ba lañ lay exécuter jóge ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy saxal ñu jànge ci ne képp koo xam ne yow yàlla daa nattoo ndax léegi moom du ne rek dangaa tooñ moo tax ñu rey la wala dangaa mérité dee non xoolal rek régime yi nga xam ne ay régime dictatoriaux la ci kaw suuf xoolal suñu monde islamique bi bu ma kenn wax ay monde arab monde islamique ndax ñun ñépp ci yem xoolal lu mel ni ay Égypte ay yooyu nga xam ne mooy de ñu peine de mort nit ci yoo xamante ne ni keroog dégg dégg naa benn tuuma goo xam ne ak président ancien président nga ne da nga koy tuumal espionnage pour Qatar xam nga ne loolu loolu loolu loolu loolu mooy vraiment mooy ñàkk argument ab président ñu ne moom day a day day espionner dëkkam ngir ngir beneenum réew mooy ne yu mel noonu wala ñu war la pendre nga julli ñaari ràkka loolu sunna la boo xam ne Seydina Xubayb ibn Adi radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a def yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di koy saxal